fa yaqulu al-imaamu al-haafidu abu zakariyaa yahya ibnu sharaf an-nawawiyyu ad-dimashqiyyu ash-shaafi'iyyu rahimahullah fi kitaabihi riyaadu s-saalihiin min kalaami sayyidi l-mursaliin alayhi wa alayhim afdalu s-salaati wa s-salaam fi lbaabi alxamsiin ba'da almi'atayn wa an abi alfadli al-abbaas ibni abdi al-muttalib radiya allahu ta'aala anhu annahu qaala qultu yaa rasuula allahi allimnii shay'an as'aluhu allaha ta'aala qaala salu allaha al-'aafiya famakastu ayyaaman summa ji'tu faqultu yaa rasuula allahi callimnii shay'an as'aluhu allaha ta'aalaa qaala lii yaa cabbaas yaa camma rasuulillah salu allaha alcaafiyata fi ddunyaa wal aaxira rawaahu tirmidiyu rahimahullahu ta'ala wa qaala hadiisun saxiix kon al imaamul xaafidu an-nawawiyu rahimahullah mu ñëwaat ak ñun ci suñu buntu bi ñu yemoon muy chapitre deux cent cinquante ci suñu jotaay bii ñu génn walillahi alhamdu wal minna xadis biñ mujjoon gis moo doon xadis mille quatre cent quatre-vingt-sept mu ne woon waan Imraan ibn al-Husayni radiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam allama abaahu Husayna kalimatayni yad'u bihimaa allahumma alhimni rushdi wa a'idhni min sharri nafsi walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a gis xadis bi ci tegu muy xadis mille huit cent non ah, mille huit cent mille quatre cent <laughs> mille quatre cent quatre-vingt-huit mille huit cent moom euh, non àggaguñu <laughs> foofu quoi waaw waaw waaw loolu moom àggaguñu ci <laughs> ah, mu ne wa an Abil Abbaas waaw mu ne mu ngi jële ci Abul Abbaas ah nu mu tuddoon no Abul Fadl man Abul Abbaas wa an Abil Fadl <laughs> ñu ngi jëlee ci Abul Fadli waaw baayu al Fadlu al Abbaas la tuddoon di al Abbaas ibn di doomi Abdul Muttalib di doomi ki nga xamante ne moo Abdul Muttalib radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa annahu qaala neena qultu neena ya rasulallah yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ah allimni shay'an dooma xamal mbir moo xamante ne nii ñaan goo xam ne asaluhu allah taala moom lay ñaan borom bi tabaraka wa taala mi kawete yéegu qaala nee na yonente bi alay saat salaam ne ma ne salu laaj leen te ñaan leen allaha borom bi tabaraka wa taala alaafiya li nga xam ne mooy ak mucc ak jaamu yàlla nekk ci jàmm waaw te dara du la gàllankoor mu ne ñaan la leen yàlla loole allahu akbar allahu akbar waaw allahu akbar hein salu allah al aafiya waaw waaw waaw léegi mu ne fa makastu ayyaama Seydina Abbaas nee na ah ma dem daal di toog ay jamono ay fan summa jiitu ma dikkaat tel yonent bi alayhi salaam foqultu ma waxaat ko ne ko yaa rasuulallah waaye ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ah eh, allimni shay'an dooma xamal benn mbir benn ñaan boo xam ne asaluhu allah taala moom laay ñaan borom bi nga xam ne mooy saa borom te kawe te yéegul qaala lii nee na yonent bay saa saam ne ma man al abbas yaa abbasu woowe ma sama ne ma yow abbas yaa amma rasulillah yow mii nga xam ne yow yaay baytixu ndawal yàlla li saa salaam di boppam <laughs> salullaha alaafiya mu daal di koy répété waatal ñaan leen borom bi tabaraka wa taala mu daal di leen may jàmm ba mu mucc ba ngeen man koo jaamu ci ni mu ko gërëme ci yéen te benn fitna bu àddina wala leen du leen dugg ba loolu di euh, naaxsaay wala di am gàllankoor dunya ci àddina nag wal aaxirat alaaxira na la yàlla muccal fii ba nga jaamu ko ni mu gën a ni mu gën a mate muy xaare yow waaye yawmal qiyaam mu muccal la ci bépp lor bu nekk bés boobee mu ne rawaawu xadis bii de soloonok at-Tirmidhi al imaam Abu Isa at-Tirmidhi rahimahullah wa qaala mu ne xadisun saxiix mu ne lii xadis la boo xam ne bu wér la xam nga Mawlaana al-Abbaas bi passant ngaan moom liñ koy gis bariwul mooy doom ji Abdallah buñ koy tudd lañ koy tuddaale Riyaad bi ñu ngi door a gis xadiisam moom Mawlaana al-Abbaas radiyallahu anhu waaw muy Abul Fadli beneen xadiis a ko fi defe muy xadiis mille huit cent cinquante ñaari xadiis yi dog képp la am ci Riyaadu Saalihiin moom Mawlaaya al-Abbaas radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa kon léegi laaj bu njëkk bi mooy est-ce que moom dong ko solo mooy al imam at-Tirmidhi ñoo ne la déedéet comme hadith yi la ñu génnoon day waas Seydina al imaamu Ahmad te boo seetloo càllale yi dañu niroo <laughs> mooy ci sëriñ bi mu ko jëloon al imaamu Ahmad ibn Muhammad indi na ko ñaari yoon ci wa min musnad bani Hashim hadith al Abbas ibn Abd al-Muttalib kanta al imaam Abu uh, Abu Isa at-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala moom mu ngi ko indi ci abwaabu da'awaat yi an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam babun hadis trente cinq quatorze muy trois mille cinq cent quatorze alhamdulillah mu jële ko ci même sëriñ bi jële woon hadis la mu ne hadathana ahmad ibn mani' fay léegi ahmad ibn mani' moom léegi da nga ko war xam moom ay imaamu tirmidi en fait ba buntu bi jeex bunt bi ñu nekk ni baabu fadli zikri daanaka hadis yëpp hadis yëpp yëpp yëpp yëpp imaam at-tirmidi moo koy solo wam def dernier bi moom bu amee keneen keneen da ko ciy fekk si ba des xadiis bu mujj bi euh, ak bi nga xamante ne euh, mooy euh, boobu kese la boobu rek la solo voilà mu ne haddathana Ahmad ibn Mani' rahimahullah mu ne seetaan suñu sëriñ di Ahmad ibn Mani' ibn Abdurrahman Abu Ja'far al-Baghawi al-Hafiz al-Marwazi koso cosaanoo woon Baghdad kon al Baghdadi rahimahullahu ta'ala gane àddina cent soixante génn àddina deux cent quarante-quatre rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana Abida ibn Humayd mu ne ki nettal moo Abida ibn Humayd ibn Suhayb at-Taymi al-Laythi ñii ne non Laythi la ñii ne Dabbi la Abu Abdirrahman al-Kufi an-Nahawi al-Mu'addib si yowoon ci al-Hazza rahimahullah gane àddina cent sept génn àddina cent quatre-vingt-dix Euh, euh, euh, moom borom Taqribu Tahdhib nee na ku dëggu la nekk un grand gramma grammairien ah <laughs> grammaire arabe ku ci fooroon la mu ne léeg-léeg nag mu daal di def def la ci wàllu hadith rahimahullahu taala muy Abid ibn Humayd an Yazid ibn Abi Ziyad mu jëla kuñ naan Yazid ibn Abi Ziyad bi Yazid ibn Abi Ziyad Maysara al-Qurashi al-Hashimi Abu Abdillah ñi na Abu Ziyad al-Kufi rahimahullahu taala gane àddina 47 génn àddina cent trente six rahmatullah moom nag al imam ibn Hajar dana da'if waaw lu tax parce que kabura dafa mage fa taghayyara ay mbiram soppeeku wa saara yatalaqanu <laughs> mu ne eh, eh, eh, daa koo xam ne ko waa yow de Serigne bi Moussa Serigne ba moo la wax lii moom mu ne waaw sans muy vérifier lool est ce que dëgër na am dëgërul loolu mooy talqin mu ne ta chiite la woon mais du la fait que chiite woon moo tax affaire bi da moom dëgërëful parce que gis nañ ci eh, imaamul Buxaari yi ci boppam ak ñoom imaam Muslim ñoo xam ne seen sëriñ yoo xam ne ay chiite lañu woon waaye ak tamit yoo xam ne ci saxiix yi dañ leen di gis waaye mooy comme li boroom xam-xam ni di wax euh, mooy bu dee nit la ku dëggu euh, ba pare nekk koo xam ne ko euh, dëggu waaye la muy nettali nekkul luy jàppale mazhabam voilà loolu xadiis yooyu dañ koy jàpp waaw te koo xam ne tamit kuy prêcher la kuy woote jëmee ci mazhabam boobu voilà yooyu moo tax loolu siit la ay wasaawaay kon nañ teg ne déedéet voilà que ñoom ñëpp lay soo sawaa <laughs> waaw gars yi yemuñu waaw ah am na yoo xam xamante ne nii li ñuy nettali mooy li Ibn Abbas waxoon rek ne cim ñoom yàq nañ xadiisu ñaata ci xam-xam lañ yàq mooy xadiis Seydina Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu waaw ba tax léegi daanaka fu ñu waxe ñu war koo seetaat parce que ñi ko nettali ci ñoom ñenn ñi mooy rigueur xam-xam lañ amul waaw ñenn ñu am pas-pas bu bon ci ci ci ci ci ci moom ah euh, ñii di ko jàppe yàlla ñii di ko jàppe daanaka moom ab yonent la wala boog moo waroon nekk yonent wal iyaazu billaah wala ñeneen ñi di jàpp ne fii mu ne euh, mooy yooyu yëpp nekk loo xam ne al al al faasida yu yàqu la wal iyaazu billaah kon moom nii 136 euh, la génn àdduna rahimahullah mu Yazid ibn Abi Ziyad an Abdillah ibn al-Harith mu jëla ko ci Abdillah ibn al-Harith ibn Nawfal ah, kii moom mbokk Seydina al-Abbas la surtout Abdul Muttalib la ah mbokk yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam mooy Abdallah ibn al-Harith ibn Nawfal ibn al-Harith ibn Abdul Muttalib al-Harith ibn Abdul Muttalib di grand frère papa yonent sallallahu alayhi wa sallam moom moo jur al-Harith non ndax alxaaris boobu moom moo jël nawfal nawfal jur keneen ku tudd alxaaris xaaris boobu daal di jël abdillah bi mi abdallah ibn alxaaris ibn nawfal ibn alxaaris ibn abdil muttalib ibn hashim alqurashi alhashimi abu muhammad almadaniyu uh, uh, uh, rahimahullahu taala moom nag laqabam moo doon babba moom lañ doon wax babba nekkoon l'amir de Basra rahimahullah <laughs> mais xam nga kii xam nga kii mbokk Muawiya la nit way aussi <laughs> mbokk Muawiya mel na Ibn Abi Sufyan <laughs> radiyallahu anhuma mais mbokkam la hein <laughs> moom mii mbokk Muawiya la ah ama keroog Ubaydillah ibn Ziyad bi mu dawee jóge fële euh, dëkk ba euh, Basra euh, waa Basra dañoo dëppoo ne moom mii lañuy fal moo koy moo koy moo moo fii nekk ñu bind Abdallah ibn Zubayr ngir mu jaayanteeg moom mu daal leen mu daal di koy teg foofule moom mii bokk Muawiya liñ la doon wax sànq parce que en fait moom Hind bint Utba mel na ah Hind euh, kii bint Abi Sufyan bokk euh, moo ko jur mooy sœuru Muawiya sœuru Muawiya moom mooy yaayu kii <laughs> waaw sœuru Muawiya bu tudd Hind xam nga Muawiya yaayam Hind la tudd mais kooku Hind bint Utba waaw Ibn Rabi'a sayyidu Quraysh <laughs> mañ faatoon Badar kooku mooy yaayu mooy papaay Hind di soxnaay Abu Sufyan mais Abu Sufyan dafa am doom bi tuddu Hind tamit waaw Hind binti Abi Sufyan ibn Harb Sakhr ibn Umayy Sakhr ibn Harb ibn Umayy ibn Abd Shams ibn Abd Manaf waaw kii doomu Abu Sufyan bu jigéen moo doon yaayam di sœur ci Seydina Muawiya xalifa bi radiyallahu anil jami' waaw muy Abdallah ibn al-Harith euh, euh, cousin la kii yonent bi sallallahu alayhi wasallam Euh, moom moom maamam ak baay yeneen saa salaam ñoo bokk baay ñoo bokk mooy Abdal mu Abdul Muttalib moom mii nag gis na yeneen saa salaam mooy saxaaba la ci gis waaye du saxaaba ci riwaaya loolu dafa am ñoo xam ne ci wàllu xam-xam nettali xadiis du ñu ci saxaaba mooy dañuy yor àtteey taabi'i comme ñoom ñi nga xamante ne ay xale lañu woon ay liir lañ woon bi yeneen saa salaam di di di di nekk ci kaw suuf moo leen technique sax moo leen tudd moo leen def leen mais ñooñ amuñu benn souvenir ci yeneen saa salaam ñooñu ay saxaaba lañu comme Muhammad ibn Abi Bakr radiyallahu anhu ah, ak ak ak ak ak kii euh, doomu Abu Talha bi Abdallah ibn Abi Talha ah bi Seydina Anas jëloon yóbbul ko yeneen saa salaam. mu laaj ko ndax yor ngay tàndal ma mu defal ko tax nit mais kooku noonu saxaaba la mais amul benn souvenir yonent bi alayhi salaam <laughs> kooku comme loolu la ñooñu par exemple bu dee wàllu riwaaya ak tey tabi'i la ñuy yor waaye ay saxaaba lañu waaw ay saxaaba lañu waaw moo tax moom jamono yeneen saa salaam la kii te gis na yonent bi alayhi salaatu wassalaam comme ni ko al imaam Ibn Sa'd eh, mu ne wulida ala ahdi nabi sallallahu alayhi li mu wax. borom at-Tabaqaat mu ne fa eh, eh, tafala Rasulullah sallallahu alayhi fii fiihi wa da'a mu ne moom mii mooy li doon waxtaan sànk ci Abdallah ibn Abi Talha mu ne biñ ko bi mu bu mu juddoo dañ ko indil yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax lañ doon def ku ci am doom rek dañ ko doon yóbbul yonent sallallahu alayhi wasallam waaw daal di koy eh, daal di tifli ci moom mooy raay ki ñaanal ko ci gémmiñam ah le tifli daal di koy ñaanal <laughs> tey ñii raw lañ la barki yàlla la wax yow ngay caaxaan nga la lan <laughs> waaw wow allahu akbar <laughs> waaw moo tax noonu wa eh, gis ne waaye amul souvenir keneen ci balay saa saam parce que bébé la muy kon Abdallah ibn al-Harith ibn Nawfal ah rahimahullahu ta'ala Eh, moom eh, kañ la gane àddina nag mooy jamono yoon saa salaam mais ban at loolu eh, jàppuñu ko voilà génn àddina la quatre-vingt-quatre am nañu ne soixante-dix-neuf waaye quatre-vingt-quatre bi mooy li gën a dëgër wallahu taala alam am nañu ne Umman la ja la faatoo am ñu ne non Abwa la génn àddina radiyallahu taala anhu wa ardaahu muy Abu Muhammad al-Qurashi al-Hashimi bokk ci njabootu yeneen suñu sallallahu alayhi wasallam Abdullah ibn al-Harith mu ne an al Abbas ko ci maam ji parce maam la ci moom parce que al Abbas mooy tolloog maamam al-Harith al-Harith moom mooy maamu kii te gis nga maam ji fam nekk Abdallah ibn al-Harith mooy Abdallah baayam Harith la tudd Harith boobu tudd baayam tudd Nawfal Nawfal boobu nag mooy doomu Abdul bi tudd Harith la mu jur ko te kooku mooy tolloog Seydina al Abbas moo tax kii sët la ci ibn euh, mawlana al abbas muy mu ne an al abbas mu jël ci al abbas ibn abdul muttalib di al abbas ibn abdul muttalib ibn hashim ibn abdi manaf al qurashi al hashimi al hashimi dàkkantalam ne woon abul fadli voilà mooy abul fadli ndax doomam ju mag ji lañ ko doon dàkkantalam muy al fadl ibn abbas ah, al makkiyu di ammu rasulillah di bàytafu yonent bi sallallahu alayhi wa sallama waaw moom euh, <laughs> euh, mawlana al-Abbaas <laughs> waaw radiyallahu anhu euh, wa arda moom nag avant amul fiil ñetti at avant amul fiil ci la gane woon àddina voilà waaw bu dee frère am bi bon te bokkuñu yaay muy Seydina Hamza moom moom moo moom moo maa fekk Yonent sallallahu alayhi wasallam waaye mawlana al abbas moom moo jiitu ci ñetti at ndax avant amul fiil atum ñay bi nga xam ne ci la yonent sallallahu alayhi wasallam dana àddina moom ci la juddu moom mawlana al abbas radiyallahu anhu génn àddina li nga xam ne mooy ci xilaafu sayyidina Usman ibn Affan mooy jamono ji ñoom mawlana ibnu uh, Abdallah ibn uh, Mas'ud ñoom Abu Dharr ñoom ñoom ñoo bokk jamono ñu génn àddina mooy l'an 32 am na nag ñuy wax balaa 34 mais loolu mooy li gën a dëgër génn àddina fële ci al madina di madinatu rasulillah muy sayyidina al mu ngi ñu ko denc foofu fi baqiya al gharqadi moom sayyidina wa mawlana al abbas radiyallahu ta'ala anhu wa arda hmm? allah <laughs> moom daa fekk woon barar mais ci côté yéeféer yi la ne woon bañ jàpp ko prisonnier <laughs> <laughs> jàpp ko prisonnier <laughs> lansaar yi ne bon <laughs> ñu yërëm ko quoi parce que dañ ne bon jàpp nag bàyyi defu yonent saa salaam jàpp ko prisonnier nii moom nañ ko xaw a nañ ko woyofal yonent saa salaam ne mais léegi biñ ne léegi dañuy joxe rançon ku mën a joxe rançon na joxe Mawlana al-Abbas ne yonent saa salaam waaye yonent saa salaam man aw moom lu ma joxe mënoo ko di nga joxe de di nga joxe nit pour moom ni ñi ngay joxe boo fi bëggee libre boo bëggee libre di <laughs> yéen a fi ñëw di xare ñu da di da ngeen non da ngay joxe comme ñëpp <laughs> léegi mu naan ko waaye yooyu saa salaam xam nga sëy na waa man nan laay amee lu ma mun a ko yow la nga waxante woon ak sa soxna sa nag di lu baaba umul fadli séddale miraas nga sa bopp di ne ko bu ma faatoo nangam ak nàngam lii joxal ma ko Ubaydillah lii joxal ma ko al-Fadl lii Ubaydillah lii Abdallah lii Qusam lii nangam ak nangam ah lii Musab lu nekk nga waxoon ko léegi ah léegi loolu nag mu eh, waat naa ci yàlla ne lool nag kenn fekke ko moom moom moom moom moom gaa yàggoona en fait <laughs> Mawlana Abbas c'est que milieu bi mu newoon moo ko sonaloon quoi <laughs> te doon sóoraale waa Quraysh mais moom. kenn duñu ko woon a xam ne ne saa sam dëgg la comme ñu bari ci waa Quraysh ah voilà comme ñu bari ci waa Quraysh waaw mais euh, waaye mujj na tuub ah keroog bi yeneen saa sam di ubbi si Makka ci li jóge Makka bi ñëw ngir gàddaay si moom dajeeg yeneen saa salaam après dem na. fathu Makka moo gisoon Abu Sufyaan bi ñuy bi mu yéegee ci gëléem yoon saa sal mbaamam bi ci guddi gi di doon loolu dégg Abu Sufyaan ak Budayl ibn Warqa wax waaye Abu Sufyaan comme xam nañ ne ñoom trahir nañ pacte Hudaybiya bi ay biram xelam dalatul ko wax <laughs> na Medina def wax ak yoon saa mu dem wax Seydina Abu Bakar faalewu ko mu wax Seydina Omar faalewu ko mu dem waaw Seydina kii Ali Seydina Ali daal di koy am lu mu ko wax mais mu ñu bisi Makka waa Makka ne ko loo ko jële mu ne xéexée fee moom jële fa dara ku ma waxal du ma faale mu ne leen nag attention ah gis nga ñi ki gina noonog ñun waa Quraysh mooy Omar non Omar moom ñun rek la bañ ko wax mais Ali moom moo tane sax parce que wax na ma dara gaay ne ko la wax <laughs> mu ne boo nee na ma naa génn ci biti ñu dina noon génn ci ëtt ci ne man maay Abu Sufyaan ah, maay naan après nga ne gars yow kooku doon doon fooy nga naan la <laughs> yow Aliou da la doon fooy Abu Sufyaan <laughs> après nag xelam dalul parce que xam na ne comme que trahir nañ pacte bi te dañ ne woon ko wa trahir moom lenn doxatul seen diggante ci la doon génn guddi gu nekk nag bu lëndëmee day day jóg ànd ak Budaylum nu Warqa al-Xuzaa'i yi bokkoon ci waa Xuzaa mais dëkkoon Makka radiyallahu anhu mu gën a tuub ci lëndëm yi ci gud ñu génn ci biti Makka noon bi xool ndax est-ce saa saa nekkul di leen bett di ñëw ci noonu rek benn guddi rek ci la dégg tey na euh, al Abbaas dégg baatu Abu Sufyaan ci lëndëm gi muy wax ak Budayl <laughs> fekk mu génnoon fa yeneen saa saa tàntoon fekk dañoo gis ay kii ay ay leer ay takk ay taal yu bari ci lëndëm gi Abu Sufyaan ne Budayl la waa seen ñu taal yi la ma xel dalul de ñee du ñan mu ne ko ah bu ne ko mo waa Xuzaa la xam naa benn mbooloo mu ne ko Xuzaa daa mën a toll nii fi ñu ne di di <laughs> est-ce que ñan la war a doon mais Abu Sufyaan moom intuition dani lii yoneen saa sa la war a doon far mu dégg al-Abbaas di wax mu moo sa la al-Abbaas bi mu leen déggee ñuy wax mu ne ko yaa Abu Hanzala kooku du Abu Hanzala Abu Sufyaan na ko waaw wa wa wa anta idan yaa Abal Fadl waa lu xew <laughs> waa yooyu ne waa Abul Fadl waa man la waa lan moo xew mu ne ko yonent sallallahu alayhi wasallam nga ne bu nga gaaw ñëw yéeg sama gëlëm gi léegi ma yóbbu la fa bala laa gaay jàpp bu mu la jàppee dañ lay raya ah. <laughs> waaw ba mu nag bu gudd boobu <laughs> ñee di romb mu yéeg ci gëlëm gi ànd ak Seynal Abbas tànt bu mu romb gaay xool xoolaat bu baax ne ah lii de gëleemu yoneen euh, saa salaam wala mbaamu yoneen saa salaam war waay saa salaam bàyyi tëfu yoneen saa salaam ne ci pas de danger may ma digal ma rey Abu Sufyaan agsi na <laughs> Seydina Omar xam ne Seydina Omar loolu la bëgg quoi dafa Seydina Omar daa daw rek moom mu daw. <laughs> ñu ak seendoo Seydina Omar ne Abu Sufyaan noonu yàlla bi yàlla indi na ko suñu biir léegi yooyu saa saa jox ma digal man Omar ma rey Seydina Abbaas ne eh, Omar Omar yow euh, lan nga mën a waxe loolu mu ne ko ma ne noonu yàlla bi nga xam ne dañ koo war a faat mu naan ko yow est-ce que bu doon Xattaab la duñ ko def mu ne ko Omar ne ko gis nga Abbaas yeneen saa saa fi toog leen xool mun na ko Abbas gis nga yow bés ba nga tuub bés ba nga tuubee moo ma gënaloon man yow sa tuub moo ma gënaloon sama baay di Xattaab tuub xam nga lu tax parce que xam gu ma xam ne yeneen saa yow nga tuub moo ko gënoon moo ko gënaloon man sama baay tuub waaw gis nga ñii nii dañ leen a war a ñoom ñii ku ma wax rek comme la mu waxoon ba daal <laughs> pour wane. ay ndax kii moom laa bokk sama yoon newu ci bu doon sama baay sax dama nañ koy rey <laughs> waaye saa saa ne ko léegi jàmmal ko euh, alabaas léegi gardel Abu Sufyaan na nekk ak yow ba suba ko waa daa bëggoon mu fekk gis julli ñi ni ñuy jaamoo yàlla parce que ba léegi Abu Sufyaan gisul loolu waa ah. ñoom waa Makka kilifa yooyu <laughs> xamuñu woon moom ñoom ñoo doon tere julli ñi ñu julli ci Kaaba gi ñoo doon tere lu bari te gisuñu ñu doon defe seen jaamu yàlla yeneen saa saa nag bëggoon mu gis loolu ndax loolu mën naa def effet ci moom mu tuub waaw mu gis gaay buñ jullee ba pare niñ doon niñ doon jàpp doon jàpp ni gaay yi def ñuy jëkkantee ndoxam nekk yooyu Seydina Abu Sufyaan xool nag après ñu pare <laughs> bi ñuy paraade nag di dem ngir dem Makka noonu yeneen saa saa ne ab Abbas léegi yow gaareel Abu Sufyan ca yoon wa ngir muy gis armée yi parce que loolu la xam ay politicien la luy <laughs> gis armée yu bari di romb waaye bu gisee ngax gaay tribu bu nekk dañoo amoon euh, benn drapeau bu ñu yor waaw tribu bu romb bari yor drapeau si Abu Sufyan ni waa yow Abbas waa ñi ñooy ñan Abbas ñi ñooy ñan mu ne ko ñii ñooy ñooy ñooy ñooy par exemple mu ne ko ñii ñooy waa kii waa Lamsa non pas kii ñu ngi tudd tribu yi nekk foofu rek waa Hudayl mu ne waa Hudayl waaye noonu ñun ñuy dem ak ñun. daxaw beneen beneen comme ni ñuy parader militaires yi noonu la doon def bu bu benn rombee beneen rombaat. waaw waaw bu la rombaas waa ñii nag ñii ñeneen ñi ñooy ñan muna ko ñii de ah. yee ñii de ñooy waa waa Muzayna waaw mu ne waa waa Muzayna moom lu ñuy Muzayna lu ñuy de <laughs> jekke rek lansaari romb bu rëy mu ne waa ñii nag mu ko ñii nag ñooy lansaar yaa ngo léegi <laughs> beneen bu gën a gàdd romb mu ne waa ñii nag ñoo ñoo ne ko yoonu saa salaam ak bu haatiru ndee léegi nag allah baax nag saay ne ko eh Abu Sufyaan tuubal gis nga boo fi boobu ba léegi maa ngi topp naan la tuubal boo mooy damay bàyyi gaay rey la te <laughs> taw waaw seen nettali boobu moom <laughs> walillahi alhamdu wal minna ci bëgg lu gën a yaatu da ngay dem seeti ko voilà bismillah kon <laughs> mawlana al abbas radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu hmm? waaw Hunayn moo taxawoon ah dinañ gis hadiisu Hunaynam boobu muy nettali moom la ñuy gis mille huit cent cinquante voilà bi gars yi bi leen waa Hawazin embuscade yi yépp gars yi embuscade leen li ñuy bari bari ba yenn ci ñiy dóor a tuub naan as ah, tay de kenn du ñu gañ a parce que dañoo tuuti <laughs> ndax li ñu bare woon ñu foog ne loolu dina leen jariñ waaw ndax wa yawma Hunaynin ko a'jabatkum ko falam tughni ankum minallahi shay'a borom bi ne fàttaliku leen bisu Hunayn bi leen seen mbooloo mu bari ma daal de jariñu leen dërë fa yàlla <laughs> waaw Hawaazin dañoo embuscade ci xur wi sawaay def yàqatu yor seeni flèche <laughs> waaw alhamdulillah bi armée jullit ñi di ñëw bari gaa yoo bàyyi ba dugg ci xur rek flèche yi dal ratatatatat di pleuvoir fu nekk gaa yi xamuñ fan la affaire yi jóge <laughs> ñi ngi kanam ne wane gannaaw saa <laughs> <laughs> gaa yi Mawlana Abbas Abu Sufyan kii doomam ji Abu Sufyan ibn al Harith que Abu Sufyan boobu voilà moo Harith ibn Abdul Muttalib nii moo ko jur frère grand frère Abdallah mi jur yeneen saa moo jur Abu Sufyan boobu Abu Sufyan boobu xam nga ko garaaw la woon moom <laughs> mais daa mujj tuub <laughs> waaw moom moom moom moom tamit moom yeneen saa ñoom ñoo maase quoi <laughs> ak ñoom Seyna Hamza ñooñu mais Abu Sufyan daa tuub bokkul Abu Sufyan bi ñu wax ah. Abu Sufyan bi ñu wax mooy Ibn Harb bokk ci waa Banu Umayya kii nag Abu Sufyan bii surtout Abdul Muttalib la. Abu Sufyan ibn al-Harith ibn Abdul Muttalib voilà kooku ci waa Banu Hashim la bokk Abu Sufyan yi dañu bari woon dëgg la sayyidu Bani Kinaana moo ci gënoon siiw muy Abu Sufyan Saxr ibn Harb di bàyyi Muawiya ibn Abi Sufyan moo ci gënoon siiw mais Abu Sufyan bi euh, moom ak al-Abbas ñoo fa desoon euh, yeneen saa sam di foncer ci gaa yi seen flèche yu bari yi euh, Seydina al-Abbas di <laughs> kii bi ngir mu bañ a avancer <laughs> naan ana nabiyyu la kadib ana ibnu Abdil Muttalib voilà ah. léegi eh, bon ba ni mu jeexee on avance sinon on doit pas terminer alors mawlana al-Abbaas radiyallahu anhu wa ardaahu kon <laughs> mu ne annahu qaal ñu ngi ci riwaaya imaam Abu Iisa at-Tirmidhi rahimahullah kon Abdallah ibn al-Haarith an al-Abbaas ibn Abdil Muttalib radiyallahu anhu annahu qaala qultu ya rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam allimnii shay'an as'aluhu Allaha azza wa jalla qaala salillaha al-aafiya famakathtu ayyaaman bi salillaha defu ko pluriel salillaha nee na maa ñëw daal yoneen saasam waaye yoneen saasam doo ma xamal loo xamante ne moom laay ñaan di ko ñaan borom bi tabaaraka wa ta'aala mu ne ma salillaha al-aafiya ñaanal yàlla mu aafiya la nee na fa makastu ayyaama ma toog ay fan summa jiitu ma dikkaat fa qultu ma ne ko ya rasulallah yow ndawal yàlla sallallahu alayhi wa sallam allimnii shay'an as'alullaah ah doo ma jàngal mbir moo xam ne moom laay ñaan yàlla fa qaala lii nee na mu ne ma yaa abbaasu mu ne ma yow abbaas yaa amma rasuulillaahi yow mii nga xam ne yaay bàyyi texu yonent bi alayhi salaatu wa ndawul yàlla li ci boppam salillaaha ñaanal yàlla al-aafiyata fi dunya wal aaxira mu ne haaza hadiisun sahiih wa Abdullah ibn al-Haaris ibn Nawfal qad sami'a min al-Abbaas ibn Abdil Muttalib mu bëgg laa wax ne bul jàpp ne parce que Abdallah ibn al-Haaris gis nga moom ni mu sori tem ne mais est que hadis bii nii parce que quand même mu imaamu Tirmidhi ne moom nag dégg na al-Abbaas maamam la bon cousin mooy cousin wu maamam direct la moom maanaam cousin wu maamam wu maamam direct la. voilà muy Abdallah ibn al-Harith ibn Nawfal ibn al-Harith ibn Abd al-Muttalib kon loolu lu amam solo la léegi kon loolu mooy maamam la waaw mooy gis nga Abdallah baayam Harith la tudd Harith boobu baayam tudd Nawfal Nawfal boobu baayam tudd Harith sa Harith deuxième Harith boobu nag mooy mooy grand frère al Abbas xam nga loolu tam nga ne eh attends kon est-ce que est-ce que comme hadith bi kii dégg na ci al-Abbas parce que comme dafa sori mu ne la nag dégg na ci moom parce que al-Abbas lan 32 la génn àddina te moom mii gis na yeneen saa salaam bébé la woon <laughs> yeneen saa tifli na ci gémmiñ gi daal di koy ñaanal <laughs> kon kay kooku mooy euh, ay vingtaine d'années bi Mawlana am na al-Abbas bi génn àddina bu judduwul première année yi te foogu non loolu waru koo nekk parce que la woon bon xam naa ay année huit wala yu mel noonu après bu al-Abbaas yi génn àddina moom amoon na ay welten dal nekkoon na koo xam ne ku kii la <laughs> kooku dégg na imaam at-Tirmidhi rahimahullahu di def précision bi ne Abdallah ibn al mi ibn Nawfal qad dëgg-dëgg sami'a dégg na min al-Abbaas ibn Abdil Muttalib ci sayyidina wa mawlana al-Abbaas radiyallahu anhu léegi kon de hadith baa ngi noonu léegi liñ ciy jànge euh, suñu lëkkaale deuxième jàngat ginnaaw taxrib bi bon euh, bon kii al imaamu al imaamu ahmadu da avant ñuy jàll fii rahimahullahu taala moom itam ci euh, terme noonu la ko jële hmm? mais moom daa am kii wam moo gën a kii moo gën a détaillé waaw mooy benn bi quoi ndax wax nañ la moom al imaamu Ahmad rahimahullah ñaar la ci indi mu ne xoolal nañ xool ñaar yëpp bon jarul ñuy wax kiiwam kàllalem ci musnad bani Hashim wa min musnad bani Hashim hadithul Abbas ibn Abdul Muttalib ah mais jaarul ci ci ci ci ci euh, Abdullah ibn al benn bi daa jële mu jaar ci euh, Ali ibn Abdullah ibn Abbas mooy Ali di doomu Abdullah ibn Abbas di doomu al-Abbas Abdullah dafa am doom tudd Ali moom dafa lee daa dikkal benn kii mu ne moom mu ne dégg naa xam mu ne haddathani abi Abdullah ibn Abbas mu ne sama baay di Abdullah ibn Abbas moo ma nettali man Ali an abihi mu jële ko ci baab al abbas bi al abbas nee na kon ngi gis ne hadith bi ci kan la jaar mooy ibnu abbas hadi abdallah moo ko jële ci baayam radiyallahu anhuma mu ne annahu ata rasulallahi dafa dikkal nawal yàlla saa salam fa qaala mu ne ko ya rasulallah ana amuka kabirat sinni waqtaraba ajali fa allimni shay'an yanfa'uni allahu bih qaala ya abbasu anta ammi wala ughni anka min allahi shay'an walakin sali sal rabbaka al afwa wal afiya fi dunya wal akhirah qaalaha thalathan thumma ataahu inda qarmi al hawl fa qaala lahu mithla dhalik voilà waaw foofu dane Ibn Abbas Abdallah nee na baayam dane ko al Abbas nee na damaa dikkal yoneen saa sam ma ne ko ah ndawal yàlla li saa sam man maay sa baay bi al Abbaas nag al Abbaas nag dama keroog bi mu ne bi mu ñëwee dégg ne yooyu saa saa am na alal ju ñëw am na alal ju ko ñëw rek mu daw si ne yoneen saa salaam ci alal ji laa ko yoneen saa salaam di ko xool léegi jëlal muy jël di def jël benn eh, làmbaayam quoi la di jël di def di jël di yoneen saa salaam toog di ko xool <laughs> léegi affaire bi day ko mujj def def def après mu bëgg yennu affaire bi nag yóbbu ko mu sëgg yëkkati affaire bi diis mu ne yonen saa saw doo wax kenn ci sa saxaaba yi mu jàpp saa kenn jàppale <laughs> kenn du la ci jàppale yow mi ko kii yaa ko yóbbu <laughs> léegi mu sëgg fexe daal fexe na daal ba yëgati ko di dem yow xaaral di ko xool di ko xool ba mu jàpp <laughs> voilà ñëw ne yow saa sa ana abuka waaw man maay sa baay kabirat si nii ah samay samay at nag mage mage naa de yow saa sa waxtaraba ta jege na ajal yi sama app bi ma war a wuyu saa borom jege na de yow saa sa fa allimni shay'a kon nag xamal ma mbir moo xam ne yan faaw ni laa bi. yanfa'anillahu bi yoo xam ne yàlla dina ma ci jariñ jaare ko ci loolu qaala nee na yeneen saa saa ne ma yaa Abbaasu ne ma yow Abbaas anta ammi yow yaay sama baay wala ughnii anka minallaahi shay'an fa yàlla nag lu yàlla bëgg ci yow namm ci yow ah man yeneen saa saa manuma ci dara li namm ci yow bëgg koo jaarale ci yow lool manuma ci dara de waaye sal rabbaka ñaanal sa borom al afwa waaw ak njéggal wal aafiya ak ak ak jàmmal la ba nga mën koo jaamu ci jàmm fi dunya ci àddina wal aaxira waaye alaaxira mu jàmmal la ba lépp luy weñ so ak tar-tar ak mbugal du la laal mu ne xaalaxaa yoneen saa saam wax na kàddu yi ñetti yoon nee summa ataahu nee nag ah al abbas après mu dikkalaat yoneen saa salaam hmm? eh, kañ inda qarnil xawlu mooy ca jeexital dañ koy wax jeexitalu at mi wala début at ma ca tegu mu dikkalaat yeneen saa sam laajaat ko même chose yeneen saa waxaat ko la même léegi bii mooy benn bu al imaam ahmadu ibnu muhammad rahimahullah hmm? kon gis nga lii la ko wax waaw kon mu ngi noonu beneen bi nag mbokk yi ñoo ko ñoo ko niroole ataytu rasulallah sallallahu alayhi wasallam boobu ca abdallah ibn al harith moom la jaar voilà mu ne ko allimnii shay'an ad'u bihi fa qaala salillaahi al-'afwa wal-'aafiya thumma ataytu marratan ukhraa fa qultu yaa rasuulallaahi sallallaahu alayhi wa sallam allimnii shay'an ad'u bihi fa qaala yaa Abbaasu yaa amma rasuulillaahi sallallaahu alayhi wa sallam salillaahi al-'aafiya fi dunyaa wal-aaxira kon mu ngi noonu kon bon gis nga malgré ça Seydina Abbaas euh, yàlla mayaan na ko ay fan.